wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin doon wax ci fadlu rajaa ngëneelu am yaakaar ci borom bi tabaaraka wa ta'aala ñu jeexale woon ko xadiis bi nga xamante ne mooy xadiis quatre cent quarante-deux ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar nekkoon xadiisu Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bim ne woon sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala ya bna aadam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali walillahi alhamdu wal minna tey ni ñu ko waxoon ñu war a ubbi buntu bu bees garab gu bees muy comme bi ñuy jeexal rek ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ne bunt bi laata fadlu rajaa yi chapitre cinquante de garab numéro cinquante deux ci tool bi dañu gisoon baabu raja muy chapitre yaakaar de l'espérance waaye avant gisoon nañu bunt bi ko jiitu woon moo doon lan baabul xawf ragal te boo fàmbale ko ba ñuy waaja tàmbal xaw ba jeexalee xaw di dugg ci rajaa waxoon nañ la ci ñaari laaf yooyu lay lay jullit bu ne war a yor te ci loolu voyage am bi ko boroom bi teg ne ko fa firru ila wax ñépp ne daw leen jëm ci yàlla waaw te nag xamal leen ne gis nga yoonu yàlla woowee képp koo xam ne taxaw na ci seen kanam naan da leen di jéem a dimbali ngeen agsi ci yàlla far indi leen ba ci boppam ne leen fii mooy terminus bi na ngeen xam ne wa inna ila rabbika al muntaha te dëgg-dëgg daytal ba du waajoo bi de képp kenn ku la yemal la ci boppam xamal ne moom du terminus bi nga ne ah man nag du ba fi yem ndax borom bi waxoon na ma ne wa inna ila rabbika al muntaha loolu mooy lan di la wan boppam kese xañ la yàlla waaw fàttalikul la Cheikh al Abdul Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi waxoon radiyallahu anhu lam waxoon taalibeem ba Cheikh Abdou Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhuma dañuy romb ba gis pont bi. mu ne ko pont bii nii lan lay jariñ mu ne ko xanaa de moom mu jële nit ñi wàllu yi yóbbu leen weneen wàll wa mu ne ko waa léegi bu fa jariñ bu ko jariñatul mu ne amatul jariñ mu fiy nekk mu ne ko loolooy sëriñ nag mooy fi nga nekk lay jàpp sa loxo ba yóbbu beneen côté bi mooy ci loxo yonent bi alayhi salaam te ku àgg ci yonent bi alayhi salaam àgg nga ci yàlla léegi nag bu dee amatul jariñ mooy loolu juyeetu ko rôle boobu sëriñ bi juyeetu ko wala cheikh ba lépp di la leen di ngir di gën dagg ci moom ci dara yàlla nag di leen fàttaloo ah, ah, au contraire li gën a graw <laughs> di leen fàttaloo di leen rayloo ndigalu yàlla yi di leen xuusloo ci tere yàlla yi te la dina baax kooku da ngay xam ne du baax fen lépp lu ngeen di def ngir moom ay ay ay ay ay nekkinam àddinaam jag la waaw muy bari alal ndax yéen a koy jox muy yor oto yu baax yéen a koy jox muy tukki fu ko neex gaa yeeg koy jox ak tamit gaa yi nekk ca nguur ga di ko utal passeport diplomatique mais amul dara loo xamante ne nii ci seen wàllu diine seen digganteeg borom lu mu leen jariñ dara ba pare fu nekk moom fu mu teew yéen jaamu yàlla da doon jot a def sax bu ngeen bu fi newul yéen dootu ngeen ko def. waaw parce que da ngay gis ñoo xamante ne nii bu ñu nekkul ak sëriñ boobu ñuy wax wala cheikh boobu kenn manu leen a rawloo julli foo jaam ñu julli ci wax mais sëriñ ba la nekkal moom bu ñëwee moom mën nañu faat julli yi parce que lan moo fi ne kooku kay xam nga ne kooku yaa xay si saway ah kooku musiba la ci yow kooku xam na ne musiba la waaw mooy gis nga kon yoon woowu jëmale ci sa borom nga war a naaw dem fa ñaari laaf nga fay demee waaw muy janaaxay xawfin war rajaa wala rajaa wal xawf waaw bul fàtte jataay bii ñu génn bi ci jiitu woon li al sheikhu abul mahamidi al sheikhu ahmadul xadim Serigne Touba alayhi ridwanul baaqil qadim doon wax waaw fal jamu bayna al xawfi war rajaa'i xayru sajaayaaka bilam pilaayi waaw mooy gis nga dajale diggante alxawf ragal war rajaa ak yaakaar mooy sa gën jikko waaw sa mel sa jikko boo mën a jikko woo mooy loolu biram piraat yi ci loo xamante ne amul benn benn luñ ciy xëccoo ak luñ ciy werante waaw kon ñaari laaf yooyu ngay demee janaaxay xawfin war rajaa ci nga naan tër waaw ci lañ la naan tër yow taalibe bi tër wala yow sëriñ bi tër naawal daw waaw mooy baynal qabdi diggante al qabdu ah ak ci yooyu la la la borom bi di jongle waaw nekk ci diggante ñaari baaraamu borom bi mu lay mu lay mu lay mu mu ko soobe waaw kon nag ñaar yooyu ñooy ànd waaw kenn du du féetale benn bi kaw bàyyi beneen bi rey ko ba mu dee lu dul ne boroomu musiba lay doon waaw képp koo xamante ne nii danaan non man moom biñ nekkee jullit c'est bon on di la ilaha illallah jeex na xanaa gis ngeen xadiis yi keroog baax na baaxul rajo yi bi ñu ne la ilaha illallah man qaala la ilaha illallah daxala al janna man qaala la ilaha illallah daxala al janna képp koo xam ne nee na la ilaha illallah dugg bon non c'est bon affaire bi jeex nga ne ko ah léegi lan moo xew léegi nag nga ne ko waa léegi après ndigalu yàlla yi nag mu ne non grave man ba ma ne laa ilaha illallah xam nga moom mbir yi moom ah li am solo rek mooy xol waaw te man nee naa laa ilaha illallah sama xol bu sell bi waaw boo gëmee daal moom lépp dina baax xam nga ñooñu ñooy murji ay moo tax murji ay bari nañ toolo fi même bu dee xamuñu ko mooy mooy mooy façon xalaat bii la xam nga pour biay gis nañ leen fi gisati leen ñoom ñoo jàpp ne moom boo xasee gëm yàlla boom te gëm yàlla boom gëm yàlla benn la gëm yàlla ak ñépp yem rek ñu baax ñeeg ñi gën a ñi góor a ñàkk góorgóorlu ñoom ñépp a ci loolu ñoo yem ci ngëm yàlla nit ki nag bu gëmee yàlla baax na ah bi daal doy na sawaay yenn yépp ay teengal kese la yow lii nii <laughs> imagine yow lii seetlul suñu société ñu ñu bari nii lañuy xalaat te waxuma la ci lamdaay de toute ñooñu sax ay lamdaa la ci ñi nga xamante ni nii ñooy ay ñi ñaan ay sëriñ ak yooyu ñu bari xalaat bu mel nii lañ yor ñoom dañ naan la ba ñu gëmee yàlla baax na léegi nag eh, ay kamta nekk fi di woor ak jullee ko joxe makka dem makka ak joxe azaka ak ku ko def da baax rek waaw da gën a téye baax rek waaye yow moom sa laa ilaaha illallaah ji daal nañ ñeent ci jàpp rek dina baax <laughs> kooku foo jaar mu torox waa jooju foo jaar mu alku waaw parce que alquran bi borom bi wàcce kon lan la doon jël waaw acte yi borom bi wàcce ngir la nekkul ngir ñu doxal ay waay <laughs> wa aqimu salaa wa aatu zakaa digalu yàlla loola yàlla mi nga laa ilaha illallah mais moo na la man sama laa ilaha illallah jooju balaa wér ci nit il faut nga taxawal yi <laughs> waaw waaw mooy balaa wér ci nit fokk nga taxawal lii waxoon nañ la fi waa Taif ah <laughs> waxoon nañ ko fi benn kii bu gàtt bi ñu ñëwee ne dañuy tuub si naan yonent bi alayhi salaam bëgg marchander diine ji <laughs> waaw naan nag yonent bi alayhi salaam dégg nañ li nga naan sàngar dañ dégg naa sa diine ji dañ koo xaraamal te ñun xam nga Taif tamit euh, région viticole la quoi yonent bi alayhi salaam yow tamit ah. mooy foofu noonu sàngaa moom la doxal di ko di jëloon suñu tool yu baax yi ah yonent bi alayhi salaatu salaam ah waaw yaa bari gare bu tàndarmaak ay raisin wax façon yooyu te ñoom dañ ciy defar li nga xamante ne mooy sangara waaw <laughs> ah muy sangara waaye di alcool beeg li nga xamante ne moo jëm ci ñoom ci vin beeg ñoom façon yooyee léegi nag ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag dañoo bëgg boobu moom bu ñu tuubee. nga defal ñu dérogation mooy ah nga bàyyi ñu nag sàngara moom xaraam na ci yeneen jullit ñi mais ñun moom nga permettre ñu ñun waa taay parce que sinon suñu économie yi wan xam nga waxoon nañ ko fi banaan la mooy l'exemple bu doon da ngaa ñëw ci France joraan la moo xam nga la région bordelaise quand même Bordeaux niñ leen xame ci le bordelais sàngara bu siiw bopp champagne gii niñ leen xame loolu mais ay côté Villefranche-sur-Saône ñii la dans le fii hein sawaay le Beaujolais nouveau le Beaujolais sawaay dañ leen cee xam tamit ainsi fu nekk wax lool <laughs> léegi nag dans le Languedoc fële ca wàllu Toulouse ci Montpellier ñoom itam am na bees leen xame waaw nga dem ca Maghreb ba sàngara su yées da nga xamante ne nii moom lañu jox turu turu am bu mag wal iyaazu billah comme yu mel noonu nga ne ne comme voilà comme lu mel noonu ñu ne léegi kon nag da ñuy may <laughs> sàngara quoi yeneen tubaab saa saam ne leen mukk déedéet dafa xaram waaw bu ñu ko wax bu ne leen mooy mooy ñoom daal ay ñëw ba naan ay julleek yooyu moo xam nga mu ne leen amul laa xayra fii diinin laa salaata fii amul yiiw bu nekk ci benn diine boo xamante ne amul julli voilà mooy yow mur gi am yi nga bëgg a ñëw <laughs> te muy xalaatu ñu bari ci ñun. kene yéen daal non bu leen sonal nit ñi bu leen nekk di sonal nit ñi ko wax lu nekk bàyyi leen nit ñi ñu féex quand même oh, nee nañu laa ilaha illa allah kan moo leen forcé laa ikraha fi diin mais nag leeral gi ñuy leeral foo jaar ñu def ko <laughs> leeral moom dañu ko def waaw léegi nag ku mu neex fa ñuy leerale bu ko ñëw wala bu ko taal bu ko déglu waaw bu la neexee loolu sa affaire la mais nag moom di ko leeral des na ko leeral de <laughs> ah bañ leeral <laughs> mooy lan loolu yow lan moo tax yow yow yi nga jàpp ne dafa bon nii ci moom ci ci ci ci société bi ah ah yi nga jàpp ne dafa bon ay drogue beeg yi nga xam ne day yàq xale yeeg yu mel noonu yow lan moo la tee lu tax est-ce que da nga ne bon grawul surtout bu dee yow sax njabootam ci duggut nga fexe lu nekk bëgg mu deñ manoo ko nan ngay def da ngay incriminer politique yeeg po naan policiers yi liggéeyuñu ah. voilà ñu ngi nii insécurité bi am voilà kenn mën a du fee génn kenn mën a du fee denc sa mbir moo dégg gaa yi ne ko tumañ agressé la fooy dem ñu agressé la def na lii di kaas waaye yow loolu dañ naan la lu la tere woon noppi ne noo bàyyi leen gaa yi koy def tamit nee laa la illallaah xam nga doo ko wax <laughs> waaw léegi léegi nag lan nga bëgg ñiy wax di dénoncer lu baaxul li nga xamante ne mooy ñàkk koo def te naan yow ci julli ni nga bokk ñu ne ko kenn wax alors que boobu yooyu ngay wax waaw waxoon naa la fi bañ a gën a garaaw décimer gaay rey ngay dénoncer yi nga bokk moo tax loolu waxi caaxaan la kon mooy liñ doon wax képp koo xamante ne nii ñaari laaf yii benn bi kese nga sukkandikoo rey bi ci des yow foo jaar danga dul décoller sax danga dul dem waaw waaw waxoon nañ la boobu ne la jëlal bennum picc bi ñuy jeexal baabul xaw war a dugg ci rajaat benn picc moo xamante ne nii da ngaa jàpp benn laaf bi lem ko lem lem ko takk ko ba dëgër filmer ko filmer ko lem ko lem ba ba mu kii nga bàyyi ko benn benn laaf bi nag ne ko us ca léegi demal picc naaw kooku dina naaw mais du naaw waaw fay boo fàttale ko ci laa la waxoon ne gis nga bés boo waree voyager nga ñëw jaar enregistrement wax yooyu yépp ba dugg ci avion bi des bu dee fi nga xam ne ay kaar lañ leen di jël ba ci buntu avion bi bi ngay ñëw nga gis avion bi nële gars yi di charger bagage yi bagagiste yi di dugal euh, bagage yi ci soute bi nga ne nii gis benn laas kese ci avion bi man man man maa gisul wala nga ni nga xool xool xool gis benn laas kese benn el ci avion bi beneen bi amu ko nooy wallaahi loo bëgg tukki tukki gis nga lu la sa mbokk yi di xaar ñoo joor fas laa jël fee ca Blaise Diagne wallaahi fay bu la bogoti ku jaxee nga doog ci boo mooyul bés boobu di nga bokk ci ñii kay laa ilaaha illallaah doo ko def sax kenn doxut boo koy gis di dal day naan non eh, eh. Ah, ah, non non non mais c'est quoi ça ah boobu ngay lak français yoo xamante ne nii <laughs> sa mbokkum séeréer ma Senghor doonu ko wan la <laughs> waaw ni nga wax baraasa yu leer ne gaa yu mukk way c'est quoi ça way lii <laughs> mooy lan am <laughs> yoo xam ne benn el am du ma ci dugg voilà loolu nag mooy affaire bi loolu mooy affaire bi mooy kooku day torox waaye it beneen côté bi nga ne man daal sawaay ci xaw fu ñu fu ñu la fekk yow dafa mel ni yàlla amul lu ñu naan luñ naan yërmande quoi yàlla mi nu mu mën a mbugal atee saway yàlla moom bu yow ah, en fait yow moom kooku moom dund neex en du dund waaw nga xam ne boo yëkkati sa nànk rek bay teg hein ne i borom bi de nii mu ma teg xam naa ne xaal bu baax la waaye bu may yëkkati sama tànk bala ma koo teg man na ma koy yàqal kooku muy dunde xam nga Cheikh Abdul Aziz mi ñu doon wax sànq radiyallahu ci al fu muy wax lu mel noonu ne mas na dajeeg nit ku nii moom moom côté bi hmm, jamono ju koo yàqal xam nga ma dëgg la nii. tànkam teg sax pas jéego teg sax waaye day day day hésité est-ce dina ko tegam loolu ndax laata mu koy teg boroom bi man na ko ñi yàqal ak lu mel noonu def ko mu torox yu mel noonu waa mais loolu noonu loolu noonu way ab après loolu mooy loolu kooku nan lay dundee kooku ñu dund kooku mënu samp benn société te borom bi da ne leen fee indi wa ci suuf wasna'marakum fiha bëgg ngeen dundal ma suuf. waaw kooku kooku du mën a def dara du mën a def dara waaw moo tax ñaar yooyu ni nga mën a def stabilisation am mooy nga yor ñaari laax yi waaw di dem ak moom en tant doomu aadama nag yow ar sa boroom moom mooy li nga xamante ne nii mooy féete kaw lépp waaw waaw borom bi mën naa mbugal lool waaye nag waaye yërmandeem mu yaatu waaw kon nag ñaar yooyu ngay dajale moo tax yenn ci boroom xam-xam yi ne ñaari yi ñooy tolloo ba jamono yi faatu kom niñ ko waxoon di jege lakin na rujhaana rajaa in yundabu yundabu indahumu idil mamatu yaqrubu waaw comme niñ ko gise woon ci masaalik keroog waaw lakin na waaye ginnaaw bi mu ne ah, fal jam'u bayna al xawfi war rajaa'i bi mu waxee lool loolu la ci teg waaye bi nga xamante ne mooy kon aljamu dajale diggante tiit ak yaakaar mooy li gën ci sax noo jikkowoo laakin na waaye nag rujxaana euh, euh, euh, nootal rajaa in mooy yaakaar yun dabu dees koy sopp lool te moom nga war a privilégier yow jàmm bi isil mamaatu yaqrubu bu dee mandargaay dee que ne jege na ci yow ñoomin bi jaaw yeeg ñoomin façon yoo yeeg ñoomi at yu weesu yeeg ak yenn feebar yow xamante ne nii ñu bari bu leen dalee day kii bu boobaa yow <laughs> na nga na nga na nga na nga na nga waajal sa bopp même bu dee tout le temps nga waroon a waajal sa bopp comme niñ ko waxee woon léegi nag lool moo tax al imaam ginnaaw bi mu ñu indilee. baabul fadli baabul xawfi baabul rajaa'i te baabul xawfi bañ koy gis après deful woon euh, euh, fadlul xawfi <laughs> ngëneelu ragal déedéet dafa def baabul xawfi def baabul rajaa te xaris yi mu indi ci ar rajaa bu ëpp fuuf yi mu indi ci xawf ba pare teg ci garab gi nga xamante ne mooy fadlul rajaa yi ngëneelu les vertus les bienfaits les vertus ngëneelu yaakaar ba pare bi ñu ci paree nag ci la door a def baabul jam'i bayna xaw fi war raja chapitre cinquante trois garab juróom fukk ak ñett mu ne kon baabul jam'i buntu bii mooy dajale bayna diggante al xawfi tiit war a raja i ak yaakaar di tiit sa boroom te yaakaar waaye di ko yaakaar na waaw mooy stabilité boroom bi daa bëgg ñu stable correct waaw nekk yoo xamante ne nii euh, euh, ruux gu sell gi moom sell na ba pare ruux gu sell waaw xol gu sell dans un dans un corps sain <laughs> waaw mu ngi noonu ci yaram wu dal nga mën a dund correctement jëm ci sa borom mu ne al imaamu Nawawi léegi nag fii da koo indi benn mëmbëstal mu def boo ne moom la wax mu ne rahimahullah mu ne i'lam anna al-mukhtaar lil-'abdi fi haali sihhatihi an yakuna khaa'ifan raajiyan wa yakunu wa yakuna xawfuhu wa rajaa'uhu sawaa ah mu ne wa fi xaalil maradi yatamaxxadu rajaa wa qawaa'idu sharci fi nusuusil kitaabi wa sunnati wa gayri daalika mutadaahiratun alaa daalika waaw mu ne i'lam xamal anna al muxtaar ci li nga xamante ne xamal ne li nga xam ne moom lañu tànn waaw yow jàmbi xamal ne li nga xam ne moom lañ tànn fii lil abdi ñeel jaam bi fii xaali sihhatihi ci jamono ji nga xamante ne ci la amee gu wér mooy lan an yakuna mu nekk yow jaam bi jaam bi nekk fan xaalam nekk koo xam ne aji ragal la boroomam waaye raajiyan di ko yaakaar en même temps ragal sa boroom waaye di yaakaar sa boroom wa yakunu te nag wa yakuna bo mu nekk xawfu li nga xam ne mooy ak ragalam warajaa u ak ak yaakaaram sawa añu tolloo waaw ngir mu maanaam stabilité mooy jamono ji nga xamante ne nii moom hein hein yaa ngi ci bonne santé sa lépp di dox nga nekk ci sa fleur de vie li gaa yi wax li nga xam ne moom lañu ah, tànn ci jaam mooy ak ragalam ak yaakaaram na tolloo waaye wa fi xaalil maradi comme niñ ko waxoon sànq jamonoy feebar nag yatamahadu raja boobu nag ah li nga xam ne moom la war a nootal li nga xam ne moo war a am priorité li nga xamante ne moo war a taxaw moom féete lépp mooy ar-rajaa mooy yaakaar mu ne wa qawaa'idu shar'i lii ma wax nag li nga xam ne mooy règle sharia bi mooy sharia bi ni mu tëddee ci li mu tegu minan nus min nusuusil kitaabi ci téere yi nga xam ne dañu ñu ngi ci téere mu ngi euh, texte yi nga xam ne ñu ngi jóge ci alquran wa sunna ak sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ghayri daalika ak yeneen yu dul lool mutazaahiratun ala zaalik dafa leer nañ ci lii ma waaw léegi nag muy leeral mu ne qaala allahu mu ne boroom bi nga xamante ni nag moo kawite yéegul nee na ah kon lii mooy lan fay mooy première côté lii nga xam ne moo làmboo garab gi mooy côté yaakaar mooy côté boobu alquran ñaari biir la woon alquran ak sunna toolu nit ñu sell ñi seen garab yi ñuy fooyteef yi ñuy fooyteefoo boroom bi di leen ci jox di leen ci jox ay meññeef alquran ak sunna moo ko la mooy tax nga am ci te boo ci amee ci moom nga nekkat muy alquran ak sunna mënoo ci génn mooy njàlbéen bi mooy terminus bi mooy yoon wi lépp waaw booy tàmbali ci ngay ne booy cheminer ci ngay ne liñ naan àgg nga boo àggee ci ngay ne mënoo ko génn waaw mu ngi noonu benn cercle la boo xamante ne sans fin du jeex foo sa point de départ mooy sa point de bi muy alquran ak sunna fi nga tàmbalee mais boo jeexalit fa ngay ñëwaat kon nag mu ngi noonu mu ne kon alquran loolu leer na ci alquran ak sunna léegi nag mu tàmbali ci tiiri bi mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawete yéegu de nee na la la wax mu ne falaa ya'manu makra allahi illa alqawmu alxaasiruun suuratul araaf aaya 99 mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawete yéegul nee na falaa ya'manu jamais muy yaakaar makra allah mu ne du wóolu mukk makra allahi njuuyi boroom bi makra allahi fexe xam ne ñoo perte muy ayatul araaf bi yàgg nañ koo gis <coughs> al imaam indiwul fi laay bi tàmbalee ndax bi da ne li muy wax eh? ne walaw qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal walaw anna ahlal quraa aamanuu wattaqaw lafatahnaa alayhim barakaatin minas samaa'i wal ard walaakin kazzabuu fa-axadnaahum bimaa kaanuu yaksibuun afa amina ahlul quraa يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله afa aminu makra allah fala ya'manu makra allah illa alqawmu alxaasiruun voilà aaya biñ mujjee wax boobu da ko dafa commencé fala ya'manu mais afa aminu la tàmbale waa ndax dañoo am kóolute afa aminu makra allah waa nit ñi dañoo am waa gox yi dañoo am daal <coughs> kóolute ci li nga xam ne mooy makrallah njuuyi borom bi pexey borom bi ah yëg leen ne fa laa ya'manu du wóolu mukk makrallahi bi pexey borom bi illa al qawmul xaasirun du nga xam ne ñoo perta kon nag loolu mooy lan mooy ah ragalal sa borom de nga xam ne fa'aalun limaa yurid la aji defaa ko lu ko neex loolu kon liy wane li nga xam ne moom la wax ci wàllu ah xawfu ah mu ngi noonu de. mu ne wa qaala allahu taala al imaamu nawawi mu ne ba léegi borom bi tabaraka wa taala nee na innahu la yay'asu min rawhillahi illa alqawmul kaafiruun suuratu yuusufu alayhi salaatu wassalaam aaya 87 mu ne boroom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na innahu dëgg-dëgg <clears throat> laa yay asu du désespéré du ñàkk yaakaar min rawxillah ci yërmande yàlla illaa lu dul alqawmul kaafirun lu dul nit ña nga xam ne ñooy weddi weddikatu yàlla yi loolu mooy lan côté yaakaar bi kot wax na la sànq côté mbugal bi fee walla ya'maru de lu la borom bi defal ubbil la ko ci ay wàllu jaamu yàlla wàllu xéewal hmm. attention de <laughs>